A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahi. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim alhamdulillah ci jataay bii ñi génn walillahi alhamdu walminna gisoon nañu li nga xamante ne nii moom moo jëmoon ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak <coughs> juróom-ñeent léegi nag ñu ngi woon fi nga xamante ne nii ci la suñu boroom doon wax nag fase moom ñaar la walla soir nga téye ki nga xam ne mooy delloo siwaat ki nga xam ne sa soxna boo ko xasee fase ta mu nekk ci idda bi ci lu njëkk wala daal nga daal di koy yeewi mooy nga <laughs> daal di bañ bañ koo fayle ba kii bi jeex wala rek daal di mu nekk ñett comme li ko ñenn ñi di waxe luy fase ñetti fase mu ne walaa yaxillu lakum te daganul yéen góor ñi ngeen di jël ci jigéen ñi li ngeen leen joxoon ci li nga xamante ne mooy can lu dul yi ñooy ñaar mooy ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy daal di am li ëpp seen njortu daal ñu xam ne ñoom daal ku ci nekk daal mënatu la matal li nga xam ne mooy àqi keneen ki suñu boroom ne xiif xiftum bu dee ne da ngeen a ragal mooy yow góor ki ndaw si sëy allah yuqiima bu dee ne da ngeen ragal kene yéen daal du ngeen taxawal wala bokk yéen yéen awliyaa uy bu dee na dangeen ngeen a ragal an laa yuqiima kene ñoom ñaar ñi nga xamante ne mooy mooy moo moo mooy ñiy sëy voilà mooy daal mu ngi noonu le bu dee na da ragal ne ñoom maal du ñu mën a taxawal loo li nga xamante ne nii mooy dexalu yàlla yi lim leen tegal ne leen lii moom nangeen ko doxal wala muy yéen ñaar rek ñoom bu dee iwa in xiftum bu dee da ngeen a ragal ba pare mu wax ak ñoom mooy wax leen ne xiftum yéen ba pare daal di delluwaat wax yu yuqiimaa mel ni ñoom ñaar nekkuñu fi loolu lépp yéen mën naa nekk de mu ne bu dee ne kon da ngeen a ragal allaa yuqiimaa ñu bañ a taxaw de ñu bañ a doxe ak yàllaa yuqiimaa hududallah yi nga xam ne mooy dëxalul yàlla ya falaa junaaha alayhima amuñu benn ngaañ-ngaañ amul benn problème benn souci fii maftadat bi ci loo xamante ne ndaw si moom lay delloo can gi loolu la tudde fidaa u mooy jënde boppam ngir mën a delluwaat nekkaat koo xamante ni moom nekkul ci sëy voilà bu ko soobee mu daal di koy def bu dee waa ji daal dina ciy d'accord comme ni nga xamante ne nii noonee lañ la ko xamoon ci nettalib seydina thaabit thaabit ibn qays ibn shammas radiyallahu taala anhu wa ak ka nga xamante ni mooy soxnaam sa loolu kon gisoon nañu ko comme li nga xamante ne nii noonee la ko al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi soloo ak al imaamu nasaayi ak al imaamu ibnu maaja al qazwiini rahmatullahi ala al jamii kon nag mu ngi noon nag mu ne bu lool xewee daal loolu moom man ngeen man na ngeen a jël fii maftadat bi amul benn problème la muy delloo ci alal ja ko joxoon mu daal di la koy delloo bu dee ndaw guwaa ji d'accord na ci suñu boroom ne tilka xududul xududullah ne lii ma leen fi limal nag mooy dexalu yàlla yi nii la rëdd mbir mi de ne nii daal lay mën a demee sinon moom jël alalu sa soxna parce que fase nga ko ci neneen loolu ay caaxaan la de kon nag mu ngi noonu la te ay pola kon nag mu ne lii mooy li nga xam ne mooy dëxalu yàlla yi de fala tentaduha fala tentaduha bu leen ko jéggi bu leen ne sama a ci ne waay yow yooyu mooy lan oh loolu bu leen ko def de waman yataadda te nag maa ngi leen di tëkku képp koo xam ne dafa jalgati daal di jéggi xududallah déxal yi laal la teg frontières yim ne fii bu ko kenn dépassé lii laa wax ngeen doxe ko nga ne man sama yoon new ci parce que je suis un laykar ibn laykar am ammi waa wa yii lay kaar léegi man daal moom man ay man damaa xam ni vie privée vie publique l'islam daal ci julli la yem ak yooyu suñu borom ne ha wa man yata'adda képp koo xam ne daal jéggi na ne moom du doxe xuduudallahi di xeli yàlla yii ne di nga ko jéggi daal moom yow sa yoon newu ci di nga dépasser les bornes fa ulaa'ika gaa yooyele humu zalimun ñooy ñi xam ne ñooy dëgg dëgg nag ñoom ñooy tooñkat yi ne fa in tallaqaha bu deene kii mooy fa in tallaqaha bu dee ne ñoom dañ ko da ko fase waaw bu dee waa ji dafa fase ndaw si nag mooy mooy ñaareel ya ñaari xam nga waxoon na la talaaqu marrataani ne la fase ñaar <laughs> ñaar la léegi nag mooy bu defee ñaar yooyu ñu naa nee de sawaay fase bu beneen ñetteel bi lay wax nii nag fa in tallaqaha bu dee ne waa ji da ko fase nag dernière mooy sànni tàccoo ma ngoongale mooy ne c'est fini de é sawaay jeexal na é sawaaya ngoongu nag léegi nag moom jeexal na in tallaqaha fala tahillu la moom daganatul ndaw soosu daganatu ko wala min ba'di ludul ludul ginnaaw ginnaaw min ba'du ginnaaw bi mu ko fasee noonu daganatu ko parce que ñetti balam jeex na tiire na leen c'est fini moom jeex na ñetti munition lañ ko joxoon moom ñaari munition kese lañ ko joxoon ne ko nag am na boo xam ne moom dañ la koo jox noonu rek man nga koo utiliser mais boo ko xasee utiliser ñetti munition la sax boo ko ja non ñetteel moom boo ko utiliser moom c'est fini moom voilà yow julli tubaaba ngoog léegi nag sa waay utiliser troisième bi quoi léegi nag ñu ne ko hé yow dagganatu la de lu dul min band ginnaaw bi nga ko fasee nii xattaa lu dul tanki xa ndaw sa daal di daal di sëy zawjan sëy mooy mu daal di takk zawjan beneen jëkkër ghayrahu bu wuteeg ki nga xam ne moo ko takkoon te loolu léegi mu ne fa léegi nag ñu continuer pare mu ne fa in tallaqaha bu dee nag ci jëkkër ju bees ji mu am <coughs> kooku mu ne mooy keneen ki nga xam ne moom lay denc moom ndaw si keneen ku góor daal di koy denc léegi fa in tallaqaha bu dee waajoo jële daal dina koy fase ci loo xam ne ci tribu nafsam lam loo xam ne moom la teey bakkanam kenn forcé wu ko te du baare yógoo fala junaha alayhima mooy amul benn problème nag amatul benn souci de fala yi alayhima nekk amul benn souci ci ñoom ñaar mooy ndaw si ak jëkkëram su njëkk sa ko fase woon ñetti fase an yataraaja ñu daal di dellu in zanna bu dee ne njortu nañ te am li ëpp seen njortu daal te ñu nekk ñoo xam ne xam nañu an yuqima que ni ah cette fois ci moom mooy seen rupture ba seen tàqale kooga dañ ba ndaw si sëyiwaat fi feneen ba jóge fa loolu am na leen jàngal daal in zanna bu dee ne daal am nañu li nga xam ne xam nañu ne que ñoom ñaar an yuqima que di dinañ taxawal hudud li nga xamante ne mooy dexalu yàlla yi muy àtte yi ak yi nga xam ne moom la leen suñu boroom tabaraka wa taala daal di rëddal ne leen fii bu leen ko dépassé bu dee ne jàpp nañu te lépp seen njort mooy ne loolu la dinañ ko taxawal mu ne loolu amul benn problème ñu delluwaat si yaat ñoom ñaar mu ne wa tilka xududullah mu waxati lu mel noon ne wa tilka te lii nag wa tilka lool ne xududullahi mooy dexalu boroom bi tabaraka wa taala yu yubayyinuha moo koy leeral de li qawmin ya'lamun ñeel nit ñi nga xamante ne ñoo xam fii nag moom mooy lii lay deme mooy lii baaru yu manu fee am de voilà comme naan wayow o oh, sawaay a ah, woo oh, sa benn waay sawaay yow dóor sa ñetti bal ndax fase nga ndaw si ñetti yoon léegi nag affaire bi c'est fini quoi yow nag nga tiit quoi xam ne hihi tey rek laay am problème dem laaj oustaz quoi oustaz ne la noo non non yow kay c'est fini <laughs> xanaa gisoo suuratul baqara bi lim wax boo ko wa in fa in tallaqaha fala tahillu la yow fase nga ko ñetti yoon daganatu la dul am keneen bu ko takk nga ne ah kon garaawul xaaral ma woo saa waaji quoi woo ko ne ko yaa waaye sawaay non man daal dama am boo xam ne yow rek yaa ma ci mën a gindi quoi yaa ma ci mën a dimbali dimbali mu ne la lan la mu ne la mais gis nga femme bi quoi non malheureusement dama koo fase quoi non ndekk ñetti yoon laaj naa nag oustaz quoi oh laaj naa même après oustaz man li mu wax ma laajaan naa Serigne diw laaj naa oustaz beneen boo mais ñoom ñépp benn wax lañ ma wax quoi te alxuraan lañ ma wan. bon je ne peux pas faire autrement quoi mu ne ko waa léegi loo bëgg mu ne ko man daal li ma bëgg mooy daal bon nga fexe xool yow noo fay demee fexe bon bu iddaam ki yooyu nga fexe ko labat quoi nga denc ko nag eh, mais nag booy booy bu dee ab booy la <laughs> booyam la wala bu wenn copain am mais copain fu pa fu pas être fou hein boo ko dencee nag waxuma la ngay fanaan ak moom ah non non non sa waay attention ah non da nga koy tenc noonu yow daal bésub ciit gi fexeel nga taafantaloo ne daa am fooy voyage ak yooyu boo demee ba foofu bala ngay ñëwaat nga bàyyi ko bu ko defee man ma man koo dencaat léegi nag nga ne ah léegi maa lay jox cinq cent mille laa lay jox nga ne la waaye boo bëggee million waaye xam nga ne man nag sa waaye nag bon loolu gu xam nga ma voilà man man ça ne me sa ne me trouble pas quoi je te donne un chèque de un million laa wax franc CFA laa wax boo waaye yow nga naan man la léegi nag waa ji ne waaw loolu la suñu borom jox lool mooy baaru yëgu loolu dafa xaram loolu la ne loolu man da nekk mooy bu nekkee ab combine boo xam ne waa ji da koo denc ngir ngir mooy mooy mooy ngir ngir daganal ngir mën a koo daganal beneen waayam ji ngir mu fase ko waaja mu dagan ca waaja mu mën koo dencaat loolu dafa xaraam de façon loolu ça ne compte pas loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xamante ne nii <coughs> ndaw sa ko fi defoon loolu la ko waxoon ne ko ah <laughs> fekk daa am benn doomu bàyyi te xam boo xamante ne nii <coughs> moom dafa ne woon muy Aïsha bint Abdirahman radiyallahu taala anha wa ardaaha dafa newoon ci kenn ku tuddoon Rifaa ibn Wahb ibn Atik moom moo ko dencoon di doomu bàyyi te xam léegi nag mu daal di koy fase ñetti yoon léegi nag ndaw si bon après mu daal di mu mu moo mu daal di daal bëgg bëgg bëgg a dellu moom mu bi mu ko fasee ñetti yoon am keneen koo xam ne da koo denc léegi nag ndaw si bëgg faa jóge daal bëgg a delluwaat ca sëyam ba nga xam ne moo jiitu woon léegi mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yow gisuma lu dul ah yow dangaa bëgg <coughs> mu ne ko mu ne ko daa ah ndaw si dafa ñëw ne ko mais man sama jëkkër ju bees ji daf maa daf maa fase te joteeguñ dara ko waa mu ne ko nag est ce que man kon man yonent mi alayhi salaam man naa dellu ca sama doomu mbokk sama doomu baay teex ba nga xam ne moo ma doon jëkk a denc mooy ma mu ma mu dencaat ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lan ne ko déedéet daal di muñ ne ko aturi diina dangaa ndamb dellu ca rifan mu ne ko déedéet hatta tazuqi usaylata wa yazuqu usaylatak ne ko déedéet manu la nekk lu dul nga daal di mu daal di mos li nga xamante ne mooy sa lem mu moom mu moom mu mos sa lem xoolal li ma la doon wax ci teggin yi nga xam ne loolu la alquran ak sunna di waxee ci wàllu sëy xoolal yi jote lay wax de jote la yonent bi alayhi salaam naan ba mu ñam hatta taduqi nga mos yow unsay la tax mooy as lemam mooy lemam moom mooy ngeen am bànneex ci sëy mooy ngeen sëy direct loolu am ba pare mu door laa fase bu dul loolu bëgg a delluwaat ci sa so sa jëkkër ju njëkk ja loolu du man da nekk comme ni nga xamante ne noonee loko al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj rahmatullahi alayhim